الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin ulaika alladhina nataqabbalu anhum ahsana ma 'amilu wa natajawazu an sayyi'atihim fi ashabil janna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 jotaay ma gisoon nañ ci maanaam bu naan bu fekkente ne jigéen dafa gis mbërëg ci benn weer wi mu gis ko ci ñetti yoon ak li nga xamante ne moom la mën a dëggal ci jigéen ci ay xeetu mbërëg yi nga xam ci mbërëg ëmb ci li nga xamante ne jàppandi na ci mbërëg loolu gisoon nañ ci tamit waxu boroom bi subhaanahu wa ta'ala bi naan wala yaxillu lahunna an yaktumna ma xalaqa allahu fi arhamihin te doonutoon dagan ci ñoom ñoom jigéen ñi ñuy nëbb li nga xam ne moom la buur yàlla subhaanahu wa taala bind ci seen loxom yi te moom mooy seen bis bu titu njurukaay yi te gisoon nañ ci tamit asar bi nga xam ne moom mooy bu Seydina Ali ak euh, ak ak imam imam Shurayh euh, ak radiyallahu taala ajma'in maanaam radiyallahu taala anhuma ak waxu Ata ibn Abi Rabah bi ak bu Ibrahim ibn Yazid an-Nakha'i ak euh, yeneen wax comme lu demee nekk waxu euh, Mu'tamir ibn Sulayman mu jëlee ci baayam ak Muhammad ibn Sirin radiyallahu ta'ala anil jami' loolu gisoon nañ ko ci suñu jotaay bi weesu ci wàllu buntu boobu ak hadith sayyidati Aisha bi radiyallahu ta'ala anha mi nga xamante ne moom la doon nettali ba tey ci sayyidatu Fatima bint Abi Hubaysh radiyallahu anha bi mu daan ñëw ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam laaj ko ci wa wàllu mbërëg gi nga xam ne moom lay gis wala boog lii nuru mbërëg li mi gis ba jàpp ne dootul laab ndaa di ko wax ne ndax damay bàyyi julli xadis boobu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daf ko wax rek ne ko da'i salaata qadara al ayyaam allati kunti tahidiina fiha thumma ightasili wa salli na nga bàyyi julli na nga bàyyi julli lu tolloog fan yi nga xamante ne moom nga di daan gis sa ay mbërëg te nga ginnaaw ga nanga nga daal di sangu te nga tàmbalee julli li nga xamante ne moom lañu waxoon ne moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi xadis boobu ci buntu boobu mooy dëggal gi nga xamante ne moom lay maanaam sukkandiku gi mu sukkandiku ci fatwaawam ci xabaare bi nga xamante ne moom la ko sayyidat Fatimata bint Abi Hubaysh radiyallahu taala anha xabaare loolu kon mooy ne bu fekkente ne ndaw si mën nañ koo dëggal day bu tey du dagan muy nëbb li nga xamante ne moom mooy li nekk ci euh, biiram loolu tamit moom moo tax tamit ba nga xamante ne du ndaw si bu fekkente ne mën nañ koo dëggal tamit bu boobaa li mu wax ci loolu rek lañ mën a sukkandikoo te kenn mën mënta sukkandikoo ci jeneen wax ju bokkut ak moom ji mu wax niki noonu gisoon nañ ci baabu sufrati wal qudra baabu sufrati wal qudrati fi ghayri ayyaamil hayd buntub euh, mboqin meeg tikk gi ci maanaam deret ju mboq gi ak deret ji nga xamante ne xeetu raxasit la ci jamono yi nga xamante ne wuute nag bésu mbërëg ni ko noonu gisoon nañ ci xarit sayyid Ummu Atiyya radiyallahu ta'ala anha bi nga xamante ne doon na dafa wax ne kunna la na'uddu al-qudrata wa at-tufrata shay'a ñun de daanuñu lim daanuñu limaale Euh, li nga xam ne mooy sufra bi ak qudra bi ginnaaw maanaam doonu ñu ci ko jàppee dara te gisoon nañ ne ci riwayat sayyid euh, imam abu euh, imam abu dawud as-sijistani rahimahullahu taala bi nga xamante ne moom la jëlee ci musa ibn isma'il te moom mooy at-tabuzaki mi nga xamante ne tamit moom def ko jëlee ci hammad te moom mooy ibn salamata ibn dinar mu jëlee ko ci qatada a ah, mu jëlee ko ci ummul hudayl bi nga xam ne moo ko jëlee ci u atiyya radiyallahu anha moom dafa waxoon ne kunna la na'dul qudrata wa sufrata ba'da tuhri shay'a ñun de daanuñu limaale li nga xamante ne moom mooy sufra ak qudra maanaam ginnaaw ba ñu laabee daanuñu ko boole ci dara maanaam mooy daanuñu ko boole ci li nga xam ne moom mooy tudd mbërëg naka noonu gisoon nañ ci baabu raxil istihaada buntu euh, siddit gi nga xam ne moom mooy siddit gi nga xam ne mooy sababal ak jorngeel comme ni nga xamante ne noonu lañ ko waxe won waxaat ko euh, mu indi ci xadis bi nga xam ne moom mooy wax ci kenn ci soxna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ki giso woon jor ki giso woon jorngel mu gisoon wala boog kenn ci jigéen ñi maam muy ummu habiba bint jahsh radiyallahu taala anha nga xamante ne soxna sayyidina abdurrahman ibn awf radiyallahu taala anha la ndax loolu ñëw na ci riwaaya boo xamante ne ñëw ci saxiixu imaamu muslim rahimahullah nga xamante ne dafa doon gis mbërëg ma dafa gis jorngeel juróom-ñaari at mu laaj yeneen ci bi sallallahu alayhi wa sallam ci ay mbiram waaye daf ni ko mu daal di sangu cangaayal farata daan ni ko loolu euh, daan ni ko hada irqun loolu ak sidit la maanaam kon ak sidit gu fàcc moom mooy li nga xam ne moom moo waral euh, li nga xamante moom moo waral euh, jorngel googa waaye loolu du mbërëg naka noonu mu ne fa kaanat tartasilu li kulli salaat moom da daan julli nag mu da daan sangu ñeel julli gu jot loolu waxoon nañ ne ci buntu cofeel la dugg maanaam buntu lu ñu sopp la dugg waaye duggul buntu loo xamante ne dañ cee dogu te mu nekk loo xam ne dañ koy farataal comme ni nga xamante ne noonu la ñu waxe woon ne xadis bii euh, comme li imam at-Tahawi wax rahimahullah moom xadisu sayyidat fa euh, euh, sayyidat Aisha bi radiyallahu ta'ala anha bi muy nettali laaj gi nga xam ne moom la sayyidatu Fatima bint Abi Hubaysh radiyallahu taala anha doon laaj yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moo folli xadis bi te loolu li tax mu wax ko mooy dafa gis ne sayyidata Aisha radiyallahu taala anha gannaaw bi ginnaaw loolu yëpp maanaam loolu la daan fatwa maanaam suñu daan wax ay mbirum maanaam mbiru mbërëg ak ko xam te ne dafa gis jorngeel xadis boobu la daan fatwaawee loolu moom moo tax mu daal di gis ne kon xadis boobu moom mooy bi folli xadis bii nga xamante ne loolu mooy bu dee dañoo nattale ne wuuti am na ci xeetu wax yi te mënuñu leen a boole waaye gisoon nañ ci suñu jotaay bi weesu wàll gi nga xamante ne moom moom lañ leen di boolewee walillahi alhamdu wal minna gisoon nañ ba tey baabul mar'ati tahyadu ba'da al ifada buntu bi nga xamante ne moom mooy bu fekkente ne jigéen ji dafa daal di gis mbërëg ginnaaw bi nga xamante ne moom la def ifa maanaam ifada mooy tawaaf bi nga xamante ne saa yu yegg ñu yeggsee Makka la ko def xadis boobu bi boobu gisoon nañ ci xadis sayyidat Aisha bi radiyallahu ta'ala anha bi muy nettali kenn ci soxna yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bu gisoon bërëgam te moom mooy sayyidat Safiyyata bint Huyay radiyallahu ta'ala anha te yenente bi sallallahu alayhi wa sallam leeralal ko ci ne ko loolu a maanaam bu fekkente ne maanaam moo tax mu ne ko mu ne ko mu ne alam takun taafat ma'akunna xanaa nekkul koo xam te ne dafa tawaaf ak yéen bañ ne ko ahankay rek mu ne ah kon nañ génn dem loolu gisoon nañ ci tamit hadith sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma ak bu sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma mi nga xamante ne ba tey di leeral ci wàllu googu ne bu fekkente ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa woyofal loolu ci jigéen ñi maanaam ba nga xamante ne jarul ñuy toog di xaar li nga xam ne moom mooy tawaaful wadaa waaye loolu ak woyofal la waaye du loo xamante ne lu ñu dogu la maanaam ci kaar yi nga xamante ne maanaam ci anam yu mel noonu dong la mën a dagane gis léegi nag insha allahu taala ñu yegsi ci bu mu ne baabun idaa ra'atil mustahaadatu tuhra maanaam baabun bunta ngi idaa ra'at soo fekkente gis na al mustahaadatu ki nga xam ne moom mooy kii gis jorngeel maanaam jigéen ji gis jorngeel su gisee ab tuhra ak laab loolu moom lay wax maanaam mu mu ne su fekkente ne jigéen ji di gis jorgel dafa am laab loolu lan moom mooy atte bi maanaam bu boobaa fii ñu gis ne ñaari biir mën na fee ñëw bu njëkk bi moom mooy dafay leeral ne ki nga xamante ne moom moo gis jorngel léeg mën na am jamono joo xamante ne dafay dem jamono joo xam ne dañuy gis ni jamonoy laab la maanaam jorngel gi donte ak mbërëg la boo xamante ne dafay wéy di ñëw ci jamono joo xamante ne bokkut jamono jamonoy mbërëg bu boobaa itam ba ñu xàmmee ko loolu moom bu demee ba gis ne ah jamonoy mbërëg lii la li ci des loolu jorngel la bu boobaa ñu tuddee ko la ndax waxoon nañ ne la alaamatu tuhr mandargay laab loolu ñaar la waaye nag am na lu leen ñetteel te moom la imam al-Bukhari rahimahullahu taala di junj fii loolu mooy bu njëkk bi ndax ñaar yi mooy al-qassatul bayda moom maanaam mooy wëñ ñuul googa maanaam ak li nga xamante ne mooy ndox mu ñuul mi no ndox mu weex bi bokk euh, euh, ak li nga xamante ne moom mooy ju jufuuful farji mooy seen bi pëj ñaar yooyu la ñetteel bi moom mooy su fekkente ne dafa gis jorngeel maanaam mu dem ba xam ne ah bërëb bii maanaam mu nekk koo xam ne day mën a ràññee daal di xam ne bërëb bii fii la jorngeel gi yem fii la fii la mbërëg gi yem li ci def nag ci deret tey génn loolu jorngeel la tudd jamono jooju ana lan moom mooy acte yi nga xamante ne moom moo ci ñëw loolu moo tax mu indi xadiisu sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha bi mu indi te mooy nettali bu nga xamante ne moom la laaj la moom la ko sayyidat Fatima bint Abi Hubaysh radiyallahu ta'ala anha laaj loolu kon moom mooy benn ñaareel bii des moom mooy dafay leeral ne su fekkente ne nag léegi jigéen ji dafa dem balaa maanaam jigéen ji nga xamante ne dafa doon gis jorngeel dem na nag léegi moo itam balaa complètement ana lan moom mooy attey ko loola wala ak lan moom mooy euh, aqallu tuhri maanaam loolu tamit imam al-Bukhari rahimahullahu taala gaaralaala gaaralaat na ko fi ndax gisoon nañ ne ci buntu bi ñu jëkkoon a gis ci suñu jotaay bi weesu gisoon nañ ci li wax mbiru aqallu tuhri maanaam waaye fii tamit imam al-Bukhari rahimahullah daf doon wax ne wax jooju mu imam Muhammad ibn Sirin wax rahimahullah du moom moo wax wax ju mel noonu te loolu dina ko leeral ci waxu sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma mu ne baabun bunte ngi nii ra'at kon su gisee almustahaadatu ki nga xam ne mooy ki aji gis jorngel ak tuhrala mu ne qaala ibn Abbas Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib ta'ala anhuma mu ne taxtasilu day di sangu sangaayal farata wa tusalli te day julli day day kon sangaayal farata E, te it day daa julli te loolu moom mooy su fekkente ne jigéen ji e, daf ko e, wa walaw saa donte benn jamono la maam donte waxtu su ndaw la wa yatiha te dana ko dikkee zawjaha borom këram isa sallat su fekkente ne day julli maanaam wax la joo xamante ne imam al-Bukhari rahimahullahu taala da indi ngir leeral li nga xamante ne moom mooy mazhabu imam Seydina Abdullah Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma maanaam su fekkente ne kon nit jigéen ji dafa laab benn jamono jamono joojo lu mu ndaw ndaw bu boobaa donte bu waxtu la bu ndax laa Mawlana Ibn Abbas bi ñaar moo ci mën a ci mën a déggee wax ju njëkk ji bu njëkk biñ ci mën a déggee mooy ne euh, moom jigéen ji bu gisee mbërëg diggante ñaari mbërëg mën naa def benn waxtu loolu mën nañ ko cee déggee waaye loola wax ju tumuranke la ñaareelu wax ji te bu boobaa maanaam muy masalay aqallu tuhri waaye loola wuute na ak li nga xamante ne moom lañ ci xam ndax comme niñ ko gisee woon ne fukki fan ak juróom moom mooy mazhab mazhabu lu ëpp ci fuqaha yi rahmatullah alayhim boo ko loolu moom mooy li nga xam ne mooy li sax ci fuqaha maliki yi rahmatullah alayhim la te loolu moom mooy la imam ibn al-Majishun rahimahullahu taala toxal jële ko ci imaamu Malik naka noonu noonu lañ ko solowee ci imaamu Malik ci wax boppam rahimahullah nga xamante ne fukki fan la ak juróom loolu moom mooy aqallu tuhri te loolu moom mooy waxu eh, loolu mooy waxu xanafiya yi mooy waxu saafiiya yi te moom mooy waxu maaliki rahmatullah alayhim amma eh, imam ibnul qasim rahimahullahu taala moom dafa toxal ci moom fukk eh, fukki fan moom fukki fan la toxal ci moom te loolu tamit la al imam ibnu abi zayd al qayrawani rahimahullahu taala indi ci risaala maanaam mooy fukki fan mooy aqallu tuhri amma li nga xamante ne moom mooy waxu euh, ñi euh, am na am na ñeneen ci fuqaha Maalik rahmatullah ñu ko toxal ci ima maanaam ñu toxal ne juróom-ñetti fan la waaye loolu mooy wax yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci mazhab bi waaye li gën a dëgër te gën a wér te gën a siiw moom mooy fukki fan ak juróom loolu moom mooy li nga xamante ne moom moo sax ci mazhabu imaamu Maalik rahimahullah donte gis nañ ne al imaam Muhammad ibn Sirin rahimahullah jàpp na ne mën naa nekk sax juróomi fan maanaam li gën a néew ci waaye li nga xamante ne moom mooy xanaa xanaabila yi rahmatullah alayhim muy fukki fan ak ñett ngir asar bi nga xamante ne moom la ñu gisoon te mooy waxu sayyidina Ali bi nga xam ne moom la laajoon Surayh rahmatu radiyallahu ta'ala anhuma waxu im Abdullah maanaam loolu kon moom mooy benn déggin déggin bi ñaareelu déggin ki nga xamante ne moom lañ mën a déggee ci waxu Mawlana Abdullah ibn Abbas bi radiyallahu anhuma mooy li imam al-Bukhari yi wax rahimahullah ngir ne buntu bi def ko noxe di wax ci ci mbir al-mustahaba ki nga xamante ne mooy gis jorngeel kon maanaam moom bu boobaa dañuy daal di gis ne waxam mooy ne bu nekkee ne moom ak euh, imaam ah euh, imaam euh, moom moom maanaam imaam wax ne dañuy sopp jigéen ji su fekkente ne euh, dafa gis mbërëgëm maanaam imam ahmad maanaam mooy waxu xanaabila yi rahmatullah alayhim mooy ne jigéen ji su fekkente ne dafa gis jorngeel bu boobaa borom këram du ko dikkee maanaam du jote ak borom këram ba mu def su borom kër gi sonne lool maanaam bu boobaa moom ñu ne ko kon bu boobaa may nañ la nga jote ak soxna si waaye su fekkul loolu rek du dagan ñu mu jote ak soxna si maanaam ñoom noonu lañ ko jàppe kon bu boobaa nga gis nag waxu sayyidina Abdullah ibn Abbas bi radiyallahu ta'ala anhuma day daal nekk loo xamante ne day daal di euh, dëgëral seen mbir mi waaye buntu sopp lay mën a dugg mënta dugg buntu lu lu ñu dogu ak loo xam ne lu war la ngir li mu wax ne isa sallat dani euh, dani euh, walaw sa'atan daal di wax daal ci teg ne wa yatiha zawjuha te dana ko dikkee borom këram maanaam mooy borom këram dana mën di jota jota joteeg moom waaye isa sallat ci sàtt moom muy julli maanaam mooy su yeggee ci jamono yi nga xamante ne dafa dafay julli bu boobaa borom këram dana ko mën a jote ak moom euh, waxu Mawlana Abdullah ibn Abbas bi radiyallahu ta'ala anhuma al imam ak al imam ad-Darimi rahmatullah alayhima ñoom euh, toxal nañ ko euh, amma li nga xamante ne nag moom la ci teg te moom mooy as-salatu a'zam julli moo gën a màgg maanaam loolu wax la joo xam ne imaam al-Bukhari rahimahullahu taala moom moo ko toxal jëlee ko ci Mawlana maanaam moom moo ko wax maanaam waxu imaam al-Bukhari la rahimahullahu taala waaye nag da koo déggee ci waxu Seydina Abdullahi Ibn Abbas bi radiyallahu taala anhu ne euh, moom euh, iza sallat maanaam wa yatiha zawjuha iza sallat maanaam ki nga xamante ne moom mooy borom këram daf koy daal di mën di dikkee. su fekkente ne ndaw si mi ngi toll ci jamono yi muy julli lu tax mu ne imam al-Bukhari rahimahullah teg ci ne as-salaatu a'zam naam imam euh, Abdurrazzaq ak ad-Daarimi ñoom solo nañ ci yoon boo xam ne dañoo ñëw Sa'id ibn Jubayr te mooy taalibe Mawlaana Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma ñu daal ni ko ndax ki nga xamante ne mooy ci gis jorngeel ndax dana jote ak borom këram mu ne as-salaatu a'zam min al maanaam julli moo gën a màgg li nga xamante ne moom mooy jote ak sa borom kër maanaam kon képp segam dey julli te daganal nañ ko muy julli bu woor jotee ñu daganal ko mu wor mu war a mën a dem tawaaf kaaba gi ànd ak dafa jor ngel mu war a nekk ci biir jàkka ji di i'tikaaf ànd ak dafa jor ngel kon kay waxuma laa nag joteeg borom këram maanaam jote borom këram kon loolu mooy li gën a na loolu yëpp maanaam ko te beneen bi ci des mooy su la ko woon joteeg sa borom kër dañ la koy tere bu boobaa day daal di nekk lor wu mag ci moom maanaam day nekk lor loraange gu rëy rëy ci moom euh, kon lool moom mooy dëgëral ne insha allahu taala ne li gën a dëgër ci lool mooy waxu jumhur te mooy fuqaha yi nga xam ne ñoom ñooy xanafi ak maliki ak shafi'i rahmatullah alayhim ne amul ak cibéer bu ci am maanaam amul ak cibéer bu am ci kii gis jorgeel joteeg borom këram naam li xaraam nag moom mooy nit ki jotee ki nga xamante ne dafa nekk ci jamonoy mbërëg loolu gisoon nañ ko ci buntu yi njëkk ya walillahi alhamdu wal minna mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi awwalil kitaab ilay haddathana ahmad ibn yunus te moom mooy ahmad ibn abdullah ibn yunus dañ koy dàqantelee baayam euh, muy euh, euh, ahmad ibn abdullah ibn yunus al yarbu'i al kufi rahimahullahu taala dàqantaam nekk Abu Abdullah moom mi ngi génn adduna cent trente-deuxième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam donte am nañu wax cent trente-trois wala cent trente-quatre waaye cent trente-deuxième mooy li gën a sax te mooy li gën a wér inshaa Allah mi ngi génn adduna deux cent vingt-septième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imam al-Bukhari moom ak imam Muslim ak imam Abu Dawud ñoom ñoo soloo ci moom ci lu amul kenn ku dox seen diggante ak moom am ñeneen ñi ci def nag te moom mooy imam at-Tirmidhi an-Nasa'i ak Ibn Maaja rahmatullah alayhim ñoom dañoo solo ci moom waaye am na ku dox seen diggante maanaam kon imam Ahmad e, ibn Yunus bi moom woxoon nañ ko moom la imam Ahmad ibn Hanbal doon wax naan shaykhul islam maanaam e, mu an Zuhair moom kon e, bi wax nañ ni toxal ci moom mu ne an Zuhair te mooy ibn Muawiya al-Ju'fi al-Kufi rahimahullahu ta'ala dakantaram nekkoon Abu Haythama moom it gisoon nañ ko mi ngi génn àdduna 173e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ba nekk maanaam hadiisam mi ngi ci kutubu sitta euh, rahimahullahu ta'ala mu ne euh, qaala haddathana Hisham te moom mooy ibnu Urwata ibnu Zubayr ibnu al-Awwam radiyallahu ta'ala anhum ajma'in moom mooy Abul Munzir Abu Abdullah euh, tamit ak Abu Bakar al-Madani rahimahullahu taala mi ngi génn àdduna soixante et unième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna cent quarante-quatrième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam an Urwa te mooy baayam ibnu Zubayr ibnu Awwam ibnu Khuwaylid al-Asadi radiyallahu taala anhuma moom mi ngi génn àdduna ci ñaar fukki at ak ginnaaw gàddaa yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam génn adduna juróom-ñeenteelu fukki at ak ñeent maanaam quatre-vingt-quatorzième année ginnaaw gàddaa yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waxoon nañ ko moom itam bokk ci fuqaha as-sab'a yi nekk jaamukatu yàlla bu màgg an Aisha ummul mu'minina radiyallahu ta'ala anha soxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam as-siddiqatu bintu siddiq at-tayyibatu bintu tayyib habibu rasul habibatu rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam borom jaroore yu kawe ak ngëneel yu rëy ya radiyallahu ta'ala anha waxoon nañ ne musnadam mooy deux mille deux cent dix hadith yoo xamante ne cent soixante-quatorze yi muttafaqun alayhi la amma ñi nga xam ne moom mooy imam al-Bukhari mi ngi wéetoo ci cinquante-quatre amma imam Muslim ci soixante-neuf hadith la wéetoo ci hadith sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha qaala moom nee na qaala wax na annabi yu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam iza aqbala su dëgmalee alxaydatu mbërëg gi fada ay na nga bàyyi as-salaata julli loolu kon mu ngi nekk ci xadis bi nga xamante ne moom mooy xadisu bi nga xam ne moom la ñu gisoon gisaat ko gisati ko mooy bi sayyidat Fatimata bint Abi Hubaysh radiyallahu ta'ala anha ne ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam inni imra'atun ustahaadu fala athur afa ada'u as-salaata maanaam aw yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam man de jigéen laa joo xamante ne damay gis mbërëg bu bëri goo xamante ne dafay dafay wéy Ah, xanaa damay bàyyi julli léegi mu ne ko déedéet déedéet mu ne ko nag ida aqbalat su dëgmalee ak xaydatu mbërëg gi maanaam kon mooy waxtu wi nga xamante ne comme ni nga na ne fadaay salaata qadral ayyaam allati kunti tahidiina fiiha bàyyil julli lu tolloog fan yi nga xamante ne moom nga daan gis ay mbërëg moo tax mu ne bu mbërëg bi dëgmalee maanaam bu mandargay yi wane ni jamono jii mbërëg moo tàmbali te jamono jii jamonoy mbërëg la bu loola yegsee bu boobaa na nga daal di bàyyi jull fa da salaat na nga bàyyi jull waaye daa at maanaam bu dummóoyoo mooy bu mandarga yi wane ne ah lii nag bu ñu tollee ba jamono jii bu boobaa damay daal di xam ne donte ci zahir maa ngi gis deret ji continuer di am tamit damay daal di gis ne mbërëg mi dem na maanaam bu booba mooy isa at barat fag si lii an ki dama fag si lii raxasal la ak dama deret bi maanaam ci beneen riwaay wax na ko fa waxtasili te na nga sangu wa salli te na nga julli wa tawadda'i li kulli salaatin te na ngay jàpp ñeel julli gu jot loolu yëpp ak wuute ci aju li ci borom xam-xam yi wax rahmatullah alayhim ak teqantali loolu gisoon nañ ko ci suñu jotaay yi weesu ci hadith yi bi nga xamante ne moom ci lañ gisoon hadith bi walillahi alhamdu wal minna amma li nga xamante ne moom moo aju euh, kon ci li tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi kon hadith bi ci buntu bi moom mooy ne kon jamono jooju day daal di julli moom ndaw si te comme jamono jooju day julli te laat na set na bu boobaa li nga xamante ne moom la ci nam moom imam al-Bukhari rahimahullah mooy ne ci jamono jooju borom këram mën na koo dikkee maanaam kon bu boobaa lool moom moo tax mu wax ko looloo tax mu njëkk indi waxu asaru sayyidina Abdullah ibn Abbas bi radiyallahu anhuma ba daal di wax ne wa yatiha zawjaha idha sallat maanaam te borom këram dana ko dikke su fekkente ne day julli ba pare mu tekki ne ak salaatu azam te julli moo gën a màgg loolu tamit lay wax fii maanaam ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam ko nanga nga raxas ci yow deret ji te nga julli ba pare mu tegal ko ci ne waaye nag julli moo gën a màgg maanaam comme comme comme quoi maanaam imam al-Bukhari daf cee daf ci daf lay wax ne la gén la bi nga ngeen ko waaw mu ne la nag julli nag moo gën a màgg maanaam kon julli moo gën a màgg kon boobaa te gam mën na ko mooy mën naa daal di jote ak boroom këram loolu moom mooy li nga xamante ne moom euh, la moom la ci jublu te loolu tamit ñëw na ci hadith sayyidat ummu habiba radiyallahu ta'ala anha maanaam bi sayyidat aisha radiyallahu anha nettali ci ay riwayat yoo xamante ne dafa ne wa yakhshaha zawjuha wa kanat takhshaha zawjuha wa kanat yakhshaha zawjuha maanaam boroom këram da daan jote ak moom maanaam kon loolu moom euh, waaye riwaay boobu dañ naan bu dee Ikrima maanaam ndax Ikrima moo ko solo euh, rahimahullah bu dee dégg na ci Ummu Habiba loolu moom dañuy daal di mën a doog ci wéram waaye nag amaan na tamit da koo déggee maanaam ci ci beneen yoon waaye alal lu mënti xew wax jooju maanaam dafay daal di rek nekk loo xam ne lu yenu maanaa rek lay doon ci atte gii nga xamante ne moom la atte woo loolu moo tax imam Al-Bukhârî rahimahullah indiwul riwaay boobu waaye mu indi hadith bii nii waaye ngir tegtaloo ngir tegtaloowee ko ngir ni julli moom moo gën a màgg amma di aju ci wàllu taxriiju hadith bi loolu gis nañ ko ci jotaay yi weesu walillahi alhamdu wal minna mu ne baabu salaati ala nufasaa wa sunnatiha mu ne baabu jul baabu buntu as-salaati julli ala nufasaa ci ci ñi nga xam ne ñoom ñooy ñii gis ñi ñi ñii gis gësin maanaam jigéen ji nga xamante ne da ci day gis gësin wa sunnatiha ak nekk gi loola nekk sunna maanaam ak ak sunniyoon gi nga xamante ne moom la loola nekk sunna wala boog mën naa tekki tamit wa sunnatiha ak ana naka lan mooy sunna ci loola maanaam muy laaj lan moom mooy sunna ci loola lool bu boobaa ñaari maanaa yooyu la baatu wa sunnatiha amee te loolu li koy dëgëral moom mooy hadith bii di ñëw ana naka la leerale naka la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam doxale woon ak loola dégg nga kon fii buñ xoolee imam al-Bukhari rahimahullahu taala daf fii leeral ne ki nga xamante ne moom mooy jigéen ji nga xam ne dafay uh, amee ay gësin maanaam te loolu moom moo ki nga xamante ne moom moo amee mbërëg ñoo bokk àtte te bu boobaa bu génnee adduna maanaam dañ leen di jullee comme ni nga xamante ne noonu la ñuy julleewee jigéen ju normal rek maanaam amul lenn loo xamante ne lu leen wutale la loolu mooy benn ñaareel bi ci def moom mooy ñoom ci seen jëmmi bopp du ñu ay sobe te lii wane ne du ñu ay sobe loolu dana ko indi ci xadis bii di ñëw waaye dana ko indi ci xadis ba ca tegu tamit inshaa allahu taala mu ne qaala bil isnaad al muttasil fii awwal al kitaab ilay haddathanaa ahmad ibn abi surayj te moom mooy ahmad ibn Umar ibn Abi Surayj as-Sabbah rahimahullahu taala uh, Abu Ja'far mooy dakantalam uh, ar-Razi rahimahullahu taala Abu Ja'far ar-Razi al-Muqri moo nekkoon imaam jàngkatu al-Qur'aan ci jamonoom rahimahullahu taala moom uh, ndax jàng na ci al-Kisaa'i maanaam ci qurraa yi ñi maanaam jàngkatu al-Qur'aan yi nga xam ne mooy fukki yeeg ñeent maanaam al-Kisaa'i moom dafa jàngee ci moom maanaam rahimahullahu taala naka noonu al Abbas ibn al-Fadl ar-Razi ci moom la jàngee rahimahullah ñoom ñëpp ñu nekk ay imam ci jàngkatu alqur'aan yi euh, rahmatullah alayhim te déggee na ci Abu Muawiya ak maanaam euh, euh, te moom mooy Zuhayr ibn Muawiya ak ki nga xamante ne moom maam ak Isma'il ibn Ulayya ak Shu'ayb ibn Harb ak Waki' ibn al-Jarrah al-Kufi rahmatullahi ala al-jami' naka noonu ñi solo ci moom nag moom mooy ku demee nekk al imaam Abu Zur'at ar-Razi ak imaam Abu Hatim ar-Razi te imaam Abu Hatim daf ne saduqun uh, amma imaam al-Bukhari tamit solo na ci moom ci sahiham al imaam al-Ayni rahimahullah dafa ni uh, moom daf ni infarada al-Bukhari bi riwayat anhu imaam al-Bukhari moom moo wiitu ci solo ci moom ci mboolem waa ashaabu kutubu sitta waaye loolu ak def def la la ci al imaam al-Ayni rahimahullah ndax imam Abu Dawud solo na ci moom euh, niki noonu imam an-Nasa'i rahimahullah ku mel ne al-Hafiz al-Mizzi nee na solo na ci moom waaye gisuluñ ko riwaaya ci sunanam maanaam ci al-yawm wal layla wala i téere euh, euh, yooyu ci la solowee ci moom waaye amul ci sunanam maanaam sunanu an-Nasa'i hadith boo xamante ne imam Ahmad ibn Abi Surayj bi ar-Razi rahimahullahu ta'ala Euh, solo na ko ci moom moom mi ngi imam an-Nasa'i nag moom nee na ku wóor la maanaam moom ci siqaat yi la ko boole loolu tamit moo tax te bokk na ci liy wane ni siqa la mooy imam al-Bukhari rahimahullah li mu indi ay xadiisam ba pare di ko laye naka noonu mi ngi génn adduna deux cent quarante-septième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fekk mi ngi am ay quatre-vingts ans loolu moom mooy kon mbiru ki am mooy imam bu mag bi di Ahmad ibn Abi Surayj rahimahullahu taala kon sëriñu ñoom imam al-Bukhari ak imam Abu Dawud ñoom ñaar rek ñoo solo ci moom ci waa xaabu kutubu sitta amma imam an-Nasa'i soloo na ci moom waaye solowul ci moom ci solonam ah, mu ne qaala axbarana shaba qaala axbarana shababa te moom mooy Shababat ibn Suwar al-Fazari rahimahullahu ta'ala dakantaram nekkoon Abu Amr al-Mada'ini euh, rahimahullahu ta'ala euh, moom dañuy wax ne ni nga xam ne dëgg-dëgg noonu la tuddoon sax du Shababa waaye Marwan la tuddoon waaye nag baatu Shababa ak turu Shababa dafa nootoon ci moom euh, kon rahimahullahu ta'ala moom mi ngi gane adduna ci Euh, bu ñu ci njàlbéenu maanaam cent trentième année yi ginnaaw gàddaay Yonent sallallahu alayhi wa alihi wa sallama mi ngi génn adduna deux cent quatrième année bi ginnaaw gàddaay Yonent sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bokkoon ci ñi gënoon a dëgër ci ñi nga xam ne ñoom ñoo solo ci imam Shu'ba ibn al-Hajjaj euh, rahimahullahu ta'ala kon mu nekkoon imam boo xamante ne imaamul haafizun siqala euh, rahimahullahu ta'ala léegi mu daa di mu ne qaala moom axbarana xabaare nañu Shu'ba mooy ibnu al-Hajjaj rahimahullahu ta'ala al-Azdi al-Ataki al-Wasiti thumma al-Basri rahimahullahu ta'ala muy Abu Bistam moom nañ la Abu Bistam al-Wasiti thumma al-Basri rahimahullahu ta'ala Euh, imam kon Shu'ba moomu mu ngi gane adduna ci quatre-vingt-sixième année ginnaaw ga daalente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci li gën a wér donte maanaam wax nañ ne quatre-vingt-deuxième la wala quatre-vingt-troisième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ngi génn adduna cent soixantième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom ay xadiisam mi ngi mu nekk imam bu mag boo xamante ne moom daanaka duñ jarul ñuy laaj moom mooy kan rahimahullahu rahmatan wasi'atan an Husayn al-Muallim eh, Husayn eh, moom al-Muallim rahimahullahu ta'ala eh, moom mooy moom dañ koy wax al-Muallim ngir jàngale gi nga xam ne moom la leen jàngale mooy Husayn ibn Zakwaan al-Muallim al-Awdi rahimahullahu ta'ala dañ koy wax tamit al-maktab maanaam bibliothèque bi maanaam dañ ko daan wax tamit bibliothèque bi ndax maanaam xam-xam bu bari bi mu <laughs> yoroon <laughs> rahimahullahu taala te da nekkoon jàngalekat bu mag a mag rahimahullahu taala Basra moo tax borom xam-xam yi ay mbiram mu ngi génn àdduna cent cinquantième taala dafa ko doyadal daan ndax benn xadis rek boo xamante ne moo doyadi ci moom moo tax imaam az-Zahabi rahimahullahu ta'ala daan ne ar-rajulu thiqa wa qad istajab wa qad istajja bihi saahiba sahihayn maanaam waa ji ku dëgër la ñi nga xam ne bokk na ci ñi koy layee mooy borom ñaar saxiix maanaam loolu day day wane ni ku dëgër la maanaam bu fekkente ne da gis nit koo xamante ne imaam al-Bukhari ak imaam Muslim dañuy layee ay maanaam bokkut ak ki nga xamante ne dañuy seedee ay xadiisam mais dañuy layee ay xadiisam loolu mooy waa ji ko dëgëral waaw ndax waa loolu doy na lay loolu rek doy na argument lu tax parce que ñoom ñaar ay imam mujtahid lañ yoo xamante ne seen wax gënte tuuti waxu ñeneen ñi nga xamante ne ñoom ay imam lañ ci domaine al jarh wa donc moom moo tax euh, euh, moo tax euh, jokk wéet gi mu wéetoo nag ci jokkale benn xadis boo xamante ne ñeneen ñi ci des xuffaar bi dañ koo euh, dañ koo def irsal maanaam dañ ko dañ dañ dañ koo yoor maanaam dañoo jàpp ne jokkalowul loolu moom moo tax al-Uqayli rahimahullahu taala daal di ne waa ji wér maanaam euh, Husayn al-Muallim wér moo tax imam al euh, imam az-Zahabi rahimahullah daal di ne loolu du charte ci nit ki wér xoolal loolu dal na imaamu Malik dal na imam Shu'ba maanaam te ñooñu ñaar ñii xoolal mu ponk lii ñu doon maanaam loolu mooy la luy loolu lu ci problème benn hadith luy problème ci loolu ah moo tax euh, te moo euh, Yahya ibn Ma'in euh, moom bokk na ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko rahimahullahu taala te bokk na ci ponkalu borom xam-xamu ak imaamu hadith yi rahimahullahu taala mu an ibn Burayda te moom mooy Abdullah ibn Burayda ibn al al aslami rahimahullah am na nag ñuy wax al ibnul xufayb waaye loolu tasxiif la ibnul xufayb mooy abu sahl mooy daakantalam abu sahl al marwazi al aslami al marwazi nekkoon qaadi rahimahullahu taala gane adduna fukkeelu at ak juróom muy quinzième année ginnaaw gàddaay yi ci bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mi ngi génn adduna cent quinzième année maanaam téeméeri at la dund rahimahullahu taala ànd ak loolu yëpp imam ad-Daraqutni rahimahullah nee neena ànd ak loolu yëpp déggul ci sayyidat Aisha radiyallahu anha euh, moom waaye dégg na ci al Samura Samura ibn Jundub radiyallahu ta'ala anhu muy sahaaba boobu mooy Samura ibn Jundub ibn Hilal ibn Jurayj euh, radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu dàqantalam nag dañoo bari woon moom bokk na ci Abu Sa'id bokk na ci Abu Abdullah bokk na ci abu muhammad bokk na ci abu abdurrahman bokk na ci abu sulayman moom mi ngi génn adduna cinquante-huitième année ginnaaw gàddaay yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waaye nag li nga xam ne lool la ñu wax waaye li gën a wér moom mooy ne soixantième année ci la génn adduna soixantième année ci euh, ginnaaw gàddaay yonente bi sallallahu alayhi wa ci la euh, génn adduna waaye donte borom xam-xam yi am dañuy wax ne cinquante-huitième am na sax ñu ne cinquante-neuvième ala kulli xaalin li waral nag loolu mooy xadis bi nga xam ne ne Seydina euh, maanaam Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu doo koo nettali ni ñun dañoo nekkoon ñett ci kanam yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, yenente bi ne kii mujjee génn ci yéen day dem sawara maanaam kii mujjee génn adduna ci yéen day dem sawara léegi nag euh, <laughs> nee na géegé ñëpp nañ adduna am na sax ci riwaaya bu ñu la ne fukk lañu woon moom des nag léegi ñun ñett ci desoon léegi nag man ak Samura ibn Jundub doom nga fi def maanaam te moom moo njëkk génn àdduna Samura ibn Jundub waaye loolu <coughs> boroom xam-xam ni ñu koy gëndalee mooy ne moom bi muy génn àdduna ci lakk la génnee àdduna maanaam finnaar rek la wax maanaam day nekk ci tàkk ci sawara maanaam nga xamante ne maanaam dafa ndax aw lakk maanaam dafa dafa dafa euh, daf doon jaaru da doon jaaru jaaru ba xam naa tourné ci anam goo xamante ne xëy na maanaam rek tax koo woon kii rek mu daal di génn adduna ci lakk googa maanaam lakk gi moom ci la génn adduna <laughs> radiyallahu ta'ala te comme xew-xew boobu dafa xew ci ginnaaw euh, jamono yi <coughs> ginnaaw génn adduna Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu te Seydina Abu Hurayra moom mi ngi génn adduna cinquante-neuvième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo tax kon moom mënut a génn adduna cinquante-huitième bi kon loolu moom mooy benn waaye nag am na ay borom xam-xam rahmatullah ñu ñu ñu ñu ko taalil maam ñu ñu ne hadith bi dafa am illa tax parce que dañ ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam du fi nekk di tëkku ay ay ay ay ay maanaam ak di leen xëbal naan leen ay day dem sawaraak yu mel noonu te. Euh, naafiq yi nekk fi bu ah et cetera te muy nëbbu seen i xabaar du wax seen tur ak yu mel noonu waaye loolu bu fekkente ne dañ koo fiiree rek ne maanaam euh, yonent bi sallallahu alayhi dafa doon di wax ne safara yi àdduna bii moo koy lakk ci lay génnee àdduna loolu bu boobaa lënt lënt dootu ci amate ala kulli xaalin ala kulli xaalin ak lu mënti xew moom sër saxaaba bu màgg la radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa anna bi ah, moom nag ah, solol nañ ko téeméeri xadis ak ñaar fukk ak ñett cent vingt-trois xadis yoo xamante ne imam al-Bukhari ñeent xadis la ci indi bii mooy benn bi bii mooy bu njëkk bi ñu gis ci ñeent xadis yi imam al-Bukhari indi ci musnadam waaye cent vingt-trois xadis la solo radiyallahu ta'ala anhu moom dafa wax ne am na naka imra'atan jigéen am na jigéen doo xamante ne te ci riwaaya imam Muslim rahimahullahu taala nee na jigéen boobu Kaabu ummu Kaabu la tuddoon ah, radiyallahu taala te ah, tamit askanale nañ nee na ci ansaariya la bokkoon ah, nee na kon moom mooy kon ummu Kaabu al ansaariya radiyallahu taala anha kon moom moo génnoon adduna moom mu ne dafa génn adduna fii batnin ci ak biir maanaam li muy tekki mooy ci sababu biir mooy ci sababu biir loolu moom la baat bi di tekki kon dafa génnoon àdduna te la waral mu génn àdduna mooy euh, mooy ne dafa ëmboon ba jur na doom te doom jooja mu jur gannaaw ga dafa moom dafa nekk tolloon ci nifaas am dafa tolloon ci jamonoy euh, gësin te loolu am na ay riwaayat yoo xam ne yu wér lañ moo tax am ay boroom xam-xam yoo xam ne euh, ñu doon comme al-Kirmani li mu nekk ne at-Taymi wala boog al-Hafiz ibn Hajar rahimahullah daf ne ibnu Taymi waaye ala kulli haal euh, soit noonu la tudd maanaam at-Taymi la wala mu nekk ibnu Taymi rek maanaam ñaar yooyu benn la ci euh, ñoom ñaar euh, dañoo wax ne da ñoom dafa ne Imam al-Bukhari dafa juum maanaam dafa juum ndax dafa jàpp ne ci biir la juddoo maanaam la génne àdduna amaan na li muy mooy biir buy metti wala dafa ëmboon waaye du ne dafa jur doom waaye nag loolu am na riwaaya ci hadith bi bu koy dëgëral maanaam boo xamante ne xaqiqatan leer na naññ ne moom la ci boppam euh, maanaam ne moom ci boppam dafa dafa dafa ëmboon te bi mu ëmbee euh, dafa jur doom te bi mu juree doom ci la ganee adduna ci la ci la euh, ci la tàmbalee gis gësinam te ci jamonoy gësin googu ci la génnee adduna radiyallahu taala anha waaye li nga xamante ne moom mooy ki nga xamante ne moom la maanaam imam kon li wax ji nga xam lool day tegtale tamit li tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko ngir ne baatu fii baxtamin maanam li muy tekki moom mooy ci jamono yi gësin maanaam ngir ne gësin dafa nekk ci biir bi di di tuuru direetu gësin gi mu ne fa salla mu daal di julli alayha ci moom annabi yu yenente bi sallallahu alayhi wa mu ne fa qaama dafa taxaw wasatahaa ci diggam maanaam mooy ci digg jëmm ji la taxaw maanaam dañ ko tëral imam maanaam dañ ko tëral muy julli jàkkaarloo ak ndaw si maanaam mais fi muy nekkee moom mooy ci diggam loolu nag tax na borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim wuute ana naka la ñuy jullee jigéen wala góor ndax euh, am na ñi nga xamante ne ñoom ñooy xanafiye yi rahmatullahi alayhim ñoom dañoo jàppale ci dënn bi ngay nekk te lool ñu loolu tamit moom mooy moo tax te loolu mooy waxu tamit ñi nga xam ñoom dañu ne ci dënn bi ngay taxaw bu dee góor la bu dee jigéen la ci mbagg mi ngay taxaw maanaam bu dee góor la ci dënn bi ci di ci dënn bi ngay taxaw fi dënn bi féete maanaam tey bu ñu ko tegee nii ci dënn bi foofu ngay taxaw su dee jigéen la nga taxawee fi mbagg yi fii féete voilà loolu moom mooy waxu xanafi yi rahmatullah alayhim amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha u maliki rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp ne bu dee góor la da ngay taxaw ci digg bi bu dee jigéen la maanaam ci ngay doog ci ngay taxaw ci bopp bi waaw ci ngay ci ngay taxaw ci bopp bi amma ñi nga xam ne ñoom ñooy Shafi'i rahmatullah alayhi ñoom dañoo jàpp ne ci digg bi rek ngay taxaw maam ci dënn bi ndax baatu de baatu digg dënn maanaam euh, maanaam ñoom dañoo jàpp ne tamit ne dënn loolu tamit fuqaha Hanabila am dañ koy wax maanaam ñoom dañ ne dënn moom mooy digg nit ki ngir ne suufu nit ki moom mooy li ko dalee ci biir mooy biir bi ak tànk yi euh, kaw nit ki moom mooy loxo yi ak bopp bi kon dënn bi moom mooy digg bi maanaam loolu moom moo tax euh, wasataha ci diggam léeg-léeg ñu koy gëndale ak loola waaye comme gis nañ ne euh, ci digg bi waaye bu dee fuqaha umaaliki rahmatullah ñoom ni ñu ko gëndalee mooy ci digg bi mooy rek ci digg bi mooy bu ñu tegee nit ki digg bi mooy ndigg li voilà bu boobaa euh, boobaa après ci ndigg li ngay taxaw et bu dee jigéen la nga taxaw ci bopp bi amma fuqaha hanabila fuqaha shafi'i rahmatullah ñoom ci dënn bi ngay taxaw muy góor muy jigéen fii dënn bi féete foofu ngay taxaw bu dee fuqaha xanaa xanaa xanaa xanaa bi bi lay ñoom dañoo jàpp ne ci dënn bi maanaam ci dënn bi ngay taxaw wala marte ndax te mooy digg bi wala boog ci digg bi maanaam loolu ay wax dañ cee bari moo tax rahmatullahi ci seen biir waaye bu dee jigéen moom ci bokk bi ngay taxaw am na tamit ñu wax ne ci digg bi rek day taxaw comme ni nga xamante ne noonu la nekkee ci xadis bi te xadis bi day jàppale loolu maanaam day jàppale ne góor maanaam même jigéen buñ koy jullee ci digg bi ngay taxaw maanaam euh, ndax euh, dafa ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne maanaam euh, sayyidina Samura ibn Jundub radiyallahu ta'ala anhu dafa ne imam maanaam yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf koo jullee te ci digg bi la taxaw ci diggam la taxaw ci ndigg li la Ah, loolu tamit beneen euh, mbir la boo xamante ne lu euh, mat a xel la maanaam lii tax imaam al-Bukhari nag rahimahullahu taala indi ko moom mooy leeral ne ni ñuy jullee ku ku ku ku niiw maanaam niiw niiw maanaam ki nga xam ne moom mooy ki gis mbërëg wala ki gis jorngeel dañ koy sang dañ koy jullee comme ni ñuy jullee mboolem yeneen góor yi ak mboolem yeneen jigéen ñi loolu benn la ñaareel bi ci def moom mooy ne jigéen ji nga xam ne moom mooy gis gësin moom du sobe loolu tamit beneen mbir la buy leeral ne ki génn àdduna du du sobe maanaam jigéen maanaam muy góor muy jigéen nit ki bu génnee àdduna du sobe ngir sang gi ñu koy sang bu doon sobe la sangaay gi du am njariñ ndax xam ngeen ni mbaam foofu masalan bi nga xam ne ñëpp daanaka dëppoo nañ ci ne sobe la loo ko raxas raxas raxas du tax sobe gi deñ maanaam moo tax euh, sobe ci jëmmi boppam mëneefu koo raxas bu dee jëmm ji sobe bi mooy jëmm ji moom mëneefu koo raxas euh, ba sobe bi deñ kon moom mooy li nga xamante ne Euh, moom moom moo tax euh, imam al-Bukhari di leeral hadith euh, bi rahimahullahu ta'ala mu ne la kon hadith bi imam al di dina ko indiwaat hadith numéro 1331 ak 1332 imam Muslim indi na ko ci ñaari bérëb hadith numéro 964 ci la indi ñaari yoon imam Abu Dawud indi na ko hadith numéro 3195 imam an-Nasa'i euh, imam euh, at-Tirmidhi indi na ko xadis numéro 1035 imam an-Nasa'i indi ko xadis numéro 393 1976 ak 1977 imam Ibn Majah indi ko xadis numéro 1493 amma imam Ahmad ibn Hanbal mi ngi ko indi ci xadis numéro 20162 20213 ak 20216 loolu moom mooy waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp indi nañ ko euh, ak imam Ahmad maam al-jamaa solo nañu xadis bi rahmatullahi ala al-jamii ah, imam al-Bukhari rahimahullahu taala nee na baabun ah, loolu nag ah, dafa nekk ci ne baat baat bi nii la nekkee ci nusxa bu al-Asili rahimahullahu taala maanaam baatu maanaam ci riwaayatul Asili moom ci la am baabun waaye amma Eh, riwaaya wala boog riwaayat Abu Zar al al al-Harawi moom la am waaye riwaayat al-Asili amu ko riwaayat al-Asili ñoom. baabul ak ñeneen maanaam mooy mooy mashhur mooy jaw jumhur rek lépp ci ñu solo Sahih al ba buntu bi indiwul ko indiwuñ fii baabul imam Abu Zar al-Harawi moom moo indi fii baabun rahimahullahu eh, ta'ala amma ni nga xamante ne nag moom lay wax fii ci bunt bi te waxoon nañ ko ne imam al-Bukhari rahimahullah saa yu waxee baabul te indiwul dara luy leeral ne buntu bii buntu nangam la li ci imam al-Bukhari di jublu mooy ne am na lu mu lëkkalool ak maanaam bunt bi nga xamante ne moom la weesu te moom mooy julli gi ñuy jullee ki nga xamante ne moom mooy kii gis mbërëg euh, maanaam kii gis gësit te bu boobaa li tax mu nar indi xadis bi nga xam ne mooy xadis sayyidatu Maymuna bi radiyallahu ta'ala anha mooy day leeral ne boo jullee ci kanamu jigéen même bu dee jigéen jooju dafa nekk di gis mbërëg loolu du problème maanaam loolu du problème même bu dee yaa koy laal maanaam même laal jigéen ji gis mbërëg wala gi gi gi gis gësin jamono jing koy laal loolu wàññiwul dara ci sa julli maanaam yàqu ci daal te loolu tamit day daa gi euh, euh, nekk loo xam ne day dëgëral waxu jumhur comme ni ñu xam ne noonu lañ koy gisee insha allahu taala mu ne haddathana al ibn Mudrik te moom mooy Abu Ali as-Sadusi rahimahullahu taala moom tamit waa Basa moom la bokk ci sëriñ yu mag yi rahimahullahu taala imam Abu Dawud as-Sijistani nag moom daf ko doyadal waaye nag ni nga xamante ne ñoom ñooy ñu ëpp ci borom xam-xam yi alayhim ñoom dañu ne ku wóor la hatta imam al-Hafiz ibn taala daf ni la ba'sa bihi maanaam dara nekkul ci ay mbirum ayub imam Abu Hatim ar-Razi dafa ne huwa shaykhun moom sëriñ la Abu Zur'a ar-Razi ne katabna anhu ñun bind nañ ay xadiisam imam an-Nasa'i ne la ba'sa bihi imam az-Zahabi moom dafa ni ku wóor la donte imam Abu Dawud as-Sijistani ñàkk na wéral ay mbiram imam Ibn Adi rahimahullah dafa ni moom kaana min huffaz ahli al-Basra maanaam bokkoon na. ci xuffaaz yi nga xam ne ñoom ñoo xam ñuy wax xaafis ci waa waa Basra moom kon al-Husayn al-Hasan ibnu Mudrik bi rahimahullahu taala imam al-Bukhari yi ak imam an-Nasa'i imam Ibn Maaja ñoo ñoo solo ci moom rahmatullahi ci waa ashaabu kutubu sitta maanaam imam al-Bukhari solo na ci moom juróomi xadis imam an-Nasa'i benn xadis la solo ci moom naka noonu al imam Ibn Maaja benn xadis la solo ci moom maanaam kon imam Abu Dawud moom mi jàpp ne moom du waxkatu dëgg moom Ah, ah, moom solowut ci moom im ni ki noonu imam muslim ak imam at-Tirmidhi rahmatullahi ala al-jami' waaye lii boo gisee imam al-Bukhari solowee ci moom te saa yu ci moom ci Yahya ibn Hammad lay solowee ndax hadith yi nga xamante ne ñoom ñoo ko rëcc ci Yahya ibn Hammad te Yahya ibn Hammad sëriñu imam al-Bukhari la maanaam rahimahullah hadith yi ko rëcc ci moom yooyu la dem jànge yooyu la dem jëlee ci Euh, al-Hasan ibn Mudrik bi dégg nga euh, rahimahullahu euh, taala mu ne qaala haddathana Yahya ibn Hammad te moom mooy Yahya ibn Hammad ibn Abi Ziyad ash-Shaybani rahimahullahu taala daqan dalam nekkoon Abu Bakr wala Abu Muhammad wala Abu Zakariya ngir ni tudd Yahya dañ Abu Zakariya ah, moom mi ngi génn àdduna deux cent quinzième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa moom itam waa Basra la ci taabi'i taabi'i la bokk ah, rahimahullahu ta'ala moom al-Ijli muy Ahmad ibn Muhammad al-Ijli nee na ah, Ahmad ibn al-Ijli nee na basriyun thiqa ku wóor la te moom waa Basra ku dëgër la te bokk na ci ñi gënoon a lu ñuy solo ci imam Abu Awaana rahimahullahu taala ndax xaritam la woon te ñoom ñoo daan euh, moom la daan euh, moom la gënoon a wóolu rahimahullahu taala euh, moo Abu Abdullah at-Taymi al-Asbahani nee lam ara a'bad min Yahya ibn gis ku dàq jaamu yàlla Yahya ibn Hammad bi te dama njort ne sax moom maanaam dama yaakaar ne moom mësta reetaan ah, kon ah, <laughs> Yahya ibn Hammad bi rahimahullahu ta'ala kon màggal nañ ko moom imam al-Bukhari moom moo soloo ci moom naka noonu imaamu Muslim soloo na moom waaye dafa am ku dox ci digganteem ak moom imam at-Tirmidhi ak imam an-Nasa'i ak imam Maaja ñoom ñëpp looloo leen dal maanaam imam al-Bukhari rek moo soloo ci moom te amul ku dox seen diggante Euh, kon imaam Abu Dawud moom moo solowul ci moom ci waa ashaabu kutubu sitta voilà euh, solowul ci moom nii euh, directement nii par intermédiaire li tax nag imaam al-Bukhari rek solo ci moom mooy xoolal deux cent quinzième année la génn adduna ah rahimahullah dafa teel a génn adduna loolu tam day wane maanaam màggaay imaam al-Bukhari rahimahullah ta'ala mu ne qaala akhbarana Abu Awaana te moom mooy al-Waddah ibn Abdullah al-Yashkuri moom gisoon nañ ko gisaat ko ay hadiisam ñu ngi ci kutubu sitta te waxoon nañ ne kutubu sitta boobu kutubu sitta jeex moom rek moo ci tudd Abu Awaana moom rek moom moo ko ci tudd euh, moom mi ngi génn àdduna 175e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon nañ tamit ni nga xamante ne noonu la ko Yazid ibn Ata euh, al-Yashkuri al-Wasiti gorole euh, ndax dama déggoon ci ci mbedd mi ñu naan Yazid ibn Ata di goreel na Abu Awaana ak a baax daal bi mu daal di def ruuse wax mais noo góoreelu ma ko mu ne finalement kon góoreel naa ko moo tax mu ne ismu turam al-Waddah maanaam loolu nag wax la joo xam ne eh, Yahya ibn Hammad waxu ko al-Hasan ibn Mudrik wala imam al-Bukhari moom moo ko wax maanaam kenn ci ñoom ñi ñoom ñoo ko wax ndax su doon su doon eh, Yahya ibn Hammad la da ciy teg rek ne qaala haddathana Abu Awaana al-Waddah rek loolu rek la waaye kon euh, dégg nga mu ne moom moo nettali nee na min kitaabi yii ci téerim lool tamit day wane ni maanaam imam Abu Awaana rahimahullahu taala bi muy nettali nii ci téerim la ko mu nettalee waaye nettalewu ko woon ci ak mokkalam te Abu Awaana su nettalee ci téerim mu muy gën a dëgër sax euh, Hushaym mi nga xam ne mooy Hushaym ibn Bashir al-Wasiti rahimahullah ànd ak ni mu dëgëree rahimahullahu taala euh, te Euh, loolu euh, comme ni ko Abdurrahman ibn Mahdi waxe rahimahullahu taala mu ne qaala axbarana Sulaymaan ash-Shaybani euh, rahimahullahu taala te moom mooy Abu Ishaq Sulaymaan ibn Abi Sulaymaan fay mooy al-Shaybani rahimahullahu taala moom mi ngi génn àdduna 138e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk siqatun haafiz saalihul hadiis maanaam koo xamante ne hadiisam lu Euh, dëgër la imam Ahmad ibn Hanbal maanaam moom waa ji da ko yéemoon ba nga xam ne nee na euh, moom daal huwa ahlun an la nada'a lahu shay'a moom dafa yelloo ci ñu bañ a bàyyee ci ñu bañ koo bàyyee dara moom ci taabi'iin yi la bokk rahimahullahu ta'ala ci xaafiz yu mag yi la bokk al imam al xaafiz ibn Abd Barr nee na thiqatun hujjatun inda jami'ihim maanaam moom xaafiz la maanaam hujja la lay la te thiqa la wóor la fa ñëpp maanaam euh, ku dëgër fa ñëpp nga xamante ne euh, te it boroom xam-xamu fiqh la woon tamit rahimahullahu euh, ta'ala mu ne mu ne an Abdullah ibn Shaddad te moom Abdullah ibn Shaddad ibn Haad Usaama ibn Amr ibn Abdullah ibn Jaabir Abul Walid al-Kufi rahimahullah al-Madani al-Kufi rahimahullahu ta'ala mi ngi génn àdduna quatre vingt ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te dañ ko daan boole maanaam ci ci ponkalu taabi'i yi la bokkoon ñu koy boole tamit ci fuqaha yu mag yi rahimahullahu ta'ala euh, te mi ngi gane àdduna moom ci jamono Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom ci la gane àdduna dégg nga waaye nag bokk na ci li koy jame mooy na dafa amoon xalaatu chiite yi maanaam dafa amoon pas-pasu chiite yi loolu nag euh, comme al imam euh, wax ak imam ibn Shayba ak imam al-Waqidi rahmatullahi alayhi alal waaye euh, loolu yàqut ci dëgëram dara loolu yàqut ci dëgëram dara bu fekkente ne yëggul ci niveau mu rafidi rafida yi maanaam te <coughs> xam ngeen bu fekkente ne day solo ci sayyidat Maymuna radiyallahu anha mooy bokkul ci rafida yi ndax rafida yi ñoom ñoom ñoom dañoo ñoom ñoom bëgguñu daanaka kenn lu dul ñu ñu néew a ci ci sahaaba yi radiyallahu anhum voilà boo ci génne waa ahlul bayt mi nga xam ne mooy si maanaam ñooy Seydina Ali ñoom Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhum et cetera maanaam daanaka lu néew la ñuy bëgg ci sax lañ ci jàpp maanaam niñ fonk ci sahaaba yi boo leen dajalee yëpp matuñu fukk te loolu lu tum lu lu garaaw a garaaw la ndax jàpp nañ ne ñoom ñooy euh, maanaam ay extrémistes la ñu en fait ci ci ci ci sax xataa euh, maanaam tashayyu ak yi nga xamante ne moom la ñu amee euh, maanaam maanaam te loolu nag mooy mooy kii wu chiite bi dominé maanaam moom mooy xalaat moom mooy doctrine bi dominé ci chiite ci ci chiite yi voilà Euh, moo ñooy ñu nekk Iran moo ñoo nekk Irak et cetera ñoom moo ñooñu la ñoo nekk Syrie et cetera rafida yi la ñoo fa ëpp en tout cas ci ñi ñi wax ci ci ñoom ñun ñoo fa ëpp ndax euh, te moo tax euh, wóorut nga dem fa fekk sa tur maanaam passeport Omar a ci ne wala Aboubacar loolu moom wóorut dara waaw dégg nga loolu moo tax ñoom waaye ñu mel nii. nga xamante ne bokkuñu ci ñooñu nga xam xamante ne ay extrémistes lañ ñooñu bokkuñu ci maanaam ñii souvent léeg-léeg nga gis ci téere yi eh, kii eh, jarh wa ta'dil yi ñu naan diw moom yatashayyu wala yu mel noonu danaan daf doon dafa jàppe woon pas-pasu chiites yi ak yooyu fekk jubluwuñ ci ne ci rafida yi la bokk abadan sinon dañ naan minal rawaafid la ñuy wax te bu boobaa dañ koy préciser te loolu doo gis abadan ku mel ni imam al-Bukhari di toxal ci ku mel noonu maanaam lu Euh, ndax dañ koy préciser te parce que léeg ndax dafa am partie wu chiite comme par exemple imam an-Nasa'i moom an-Nasa'i léegi dañuy wax ne dañuy wax ne xam ngeen ne imam an-Nasa'i imam imam imam an-Nasa'i xam ngeen ne du du duñ laaj ay mbirum ànd ak ne maanaam lu ñuy wax daal ñu koy wax chiite la ndax day dafa dafay dafa yëkkati Sayyidina Ali lu bare bare bare euh, karramallahu wajhahu ba nga xamante ne. Euh, léegi dañuy gis ni ci ay waxam maam ci mbindam ñu jàpp na xëy na sax moom la gën a fonk yeneen saxaaba yi ci def radiyallahu anhu ànd ak ne loolu sax amut demewut noonu ngir ne jamono ji mu bind maanaam ngir li mu bind ci ngëneelu fadaa'il sayyidina Ali moo tax karramallahu mu bind ko mooy dafa dem Kufa kii lu wër yooyu gis ñenn ñi di lu bari mu bind téere ngir ngir ngir ngir ngir indi ko ci ngëneel Seydina Ali karramallahu wajhahu imam an-Nasa'i bu dee siit kon kan mooy des ci sunna imam an-Nasa'i na ngeen mën a waxee ni siit la maanaam en plus euh, te te dañ ko koy wax mais li ñu jublu ci chiisme bi maanaam mooy léeg-léeg nga gis ñu tudd baat kon ne diwu siit la fekk liñ ci jublu moom mooy pas-pas bi mu yor maanaam bëgg bu mag bi mu bëgg Seydina Ali ak waa ahlul bayt radiyallahu ta'ala anhum maanaam léeg-léeg ñu wax ne ay chiite la ngir lu mel noonu waaye waxuñu ne chiite la ngir pas-pas bi rafida yi yor maanaam pas-pas bi ñoom Khomeini ñoom Khamenei ñoom gaa yooyu yor parce que boobu moom moom abadan nit ki ci maanaam dul tudd sax dañ la dul tudd sax boobu moom moom man du jàppandi loolu ku ne xam na ni loolu taxul tax taxul nu jóg loolu taxul jóg gaa yi te itam euh, léeg-léeg tamit ñu ne chiite la parce que tout simplement jàpp na ne Seydina euh, Ali euh, moom moom la jiital ci kaw Seydina Usman radiyallahu anhu te waa ahlu sunna dañuy jiital dañuy faral di jiital daanaka ijmaa lay doon ci ñoom ngir ne am na sax dëgg-dëgg am na wuute waaye daanaka ijmaa la ci ne Seydina Abubakar Seydina Umar Seydina Usman Seydina Ali noonu lañ gënantee noonu lañ toppante ni si ni si ci ngëneel maanaam ni ñu toppantee xattaa ci xilaafa gi noonu lañ toppantee ba ci ngëneel gi ak ni ñu gënalante te Seydina Ali karramallahu wajhu moom ci boppam wax na ko moom ci boppam nettali na wax na loolu waaye bu ñu gisee ab imam boo xam ne jàpp na ne ah malgré nag que ni naa Ousmane mooy xalifa bi waaye naa Ali nag bu ñu xoolee ci niveau quand même moo gën maanaam bu ñuy xool maanaam ku jàpp loolu la léeg dañuy wax ne chiite la. te léeg-léeg mën naa bañ a nekk siit sax réellement maanaam maanaam ngir wax rek ne léeg-léeg dañuy jiiñ ne diw siit la fekk jubluwuñ ci maanaam pas-pas bu bon bi nga xamante ne moom la ñëpp xalaat day day def mutaa day def nangam dafa jàpp lii maanaam du du du masaaku fuy daganul ci moom et cetera non waxuñu ñooñu maanaam <laughs> léeg-léeg ñu wax ni siit la maanaam fekk jubluwuñ ci ne genre pas-pas yooyu la yor ak day ñaañu saxaaba yi radiyallahu et cetera. loolu lu mat a bàyyi xel la dégg nga mu ne kon qaala dina sami'tu dégg na ma dégg na mo haditham ñu ngi kutubu sitta mu ne qaala dina sami'tu dégg na xaalati sama tanta ah Maymunata radiyallahu ta'ala anha bintul Harith ah radiyallahu ta'ala al-Hilaliya radiyallahu ta'ala anha Euh, moom mi ngi génn àdduna cinquante et unième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon nañ ay mbirum di soxna Yonent bi sallallahu alayhi wasallam di Yonent bi sallallahu alayhi wasallam wa alihi wa sallam euh, euh, solo nañ ci maanaam fukki xadis ak ñett mooy li nga xamante ne moom mooy mboolem li ñu solo ci moom radiyallahu ta'ala anha ci sahih muttafaqun alayhi am na juróom-ñaari xadis yoo xam ne imam al-Bukhari wéetoo na eh, ci ben xadis imam Muslim wéetoo ci benn xadis eh, ci ay xadisam radiyallahu ta'ala anha amma suñu xadis bi imam al-Bukhari ak imam Muslim ñoom ñoo ko bokk solo kon dafa bokk ci juróom-ñaar yi nga xamante ne ñoom la ñu bokk solo radiyallahu ta'ala anha maanaam moom mi nga xam ne nee na zawju nabi yéen jo soxna yeneen bi sallallahu alayhi wasallam annaha qaalat annaha nako moom kat kaanat nekkoon nag takunu di nekk haidan di gis mbërëg laa tusalli doontoon julli wa hiya fekk moom muftarishatun mi ngi tëdd bi xisaayi ci wetu ci peggu ci peggu masjidi euh, sajaaday rasulillahi ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam maa fi baatu masjid li muy tekki moom mooy fii yenente bi sallallahu alayhi nekkoon ci biir jumaa ci biir këram di julli loolu lañ ci loolu lañ ci jublu maanaam fi muy sujjóote fi muy teg tànkam fi muy teg ay loxoom ak ay bërëbam loolu moom moo lay loolu tamit beneen biir lañ ci xame maanaam bu njëkk bi moom mooy ne euh, nekk jigéen ji gis mbërëg maanaam toog nekk ci wetu kii julli loolu lu dagan la maanaam amul problème ngir te loolu day dëgëral li tax imam al Bukhari indi ko fii mooy ne moom mooy Euh, ne ne ne comme que kii jigéen ji di gis mbërëg te jamono ji muy dund mbërëg maa ngi wadd di tuuroo ci moom moom lañuy ñuy julli ci wetam waxuma la kële nga xamante ne euh, génn na àdduna ba deret ji taxaw na te fa deret ji génnee saañ nañ ko ba pare maanaam léegi ñu mën ko war ko mën a jullee waxuma la ak maanaam nga gis ko teqantal gi nga xamante ne moom la indi ci euh, maanaam loolu loolu lay bokk na ci li muy leeral loolu benn la ñaareel bi ci def moom mooy ne euh, euh, sujjóot maanaam bërëbu sujjóot euh, mas masjid maanaam mooy fépp foo xamante ne dañ fay julli dañ fay sujjóot mënef na ko tuddee masjid te dinañ ko gis insha allah ci kitaabul tayammum ne yeneen ci bi sallallahu alayhi wasallam wa ju'ilat lil ardu masjidan wa tahura te defal nañ ma suuf sépp mu nekk masjid mu nekk jàkka maanaam mooy place bu ñu mën a jullee ba pare mu nekk lu laab tey laabalaate maanaam ñu gisee ci ne kon Euh, adduna bi yëpp da nga ko war a jàppee jàkk maanaam ngir ne léeg-léeg sax da ngay gis ci symbole jàkk yi dañ ciy def euh, weer ak biddiw léeg-léeg ci sooroor yi ah loolu nag tax du sunna de lu waaye nag maanaam euh, li tax ni wax ko maanaam mooy ne boo gisee symbole yooyu noonu ànd ak ne jàkk maanaam weer woo mag wi ak biddiw yi réel yi mooy moo tiim adduna bi yëpp loolu day teg la ne maanaam loolu dañ ciy war a gisee ni boo demee ci jàkk nga gis waa weeru biddiw yi yow nga dem xool ngay dund gis weeru biddiw yi maanaam nga ne man place bi ma nekk yëpp jàkka nga am ci comportement bu teggin yi war ak bërëb yi maanaam li ci war yëpp nga nga nekk ci loola maanaam beneen bi ci des moom mooy day dëgëral maanaam day leeral ne baat bi nga xam ne moom la alxuraan no annal masaajida lillaahi falaa tad'uu ma'a llaahi ahadan ne masaajid bi maanaam yàllaa ko moom maanaam masaajid yi tekkiwul rek jàkka yi waaye day tekki ne maanaam bépp bërëb boo xamante ne am na te ñu war faa mën a sujjóot rek bërëb yooya bu leen fa def leneen lu wuuteeg la yàlla bëgg la yàlla nam te beneen bi ci def moom mooy ne euh, dañ fay euh, sujjóotal borom bi subhaanahu wa taala te bërëb yi ngi sujjóot ndax baatu masjid day tekki place bi ñuy sujjóote waaye day tekki jëm cër yi ñuy sujjóote maanaam cër yi ñuy sujjóote yooyu tamit yàlla rek ko moom moo tax euh, loolu tamit moo tax masalan euh, di yu bëree bari xaram ci xeeti euh, mbir yi masalan sujjóotal nit xaram ruku al ko et maanaam ba xattaa taxawal ko am na taxawal bu xaram xattaa taxawal gi moo tax yeneen bi sallallahu alayhi nangu saxaaba yi di ko taxawal moo tax bu seen na mu ne parce que a ajam yi ñoo koy def ñooy taxawal seen buur ñoom ñu toog gaa yi dem taxaw ci taxaw di taxaw loolu it Euh, nga gis kon ne parce que cëri cëri sujjóot yi kooku yàllaa ko moom waruloo kenn waru ci bokk euh, kon waaye kon maanaam foofu daal ci bërëb bi nga xam ne fa la yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon jullee mu ne woo woote fekk moom yu salli mi ngi julli dégg nga voilà euh, xumrati yi ci kaw sujaadaam maanaam ci kaw mi xumra maanaam mooy sijaada sijaada gi rek maanaam fi nga xam ne dañ ciy teg ay loxo ay ak ak ak bopp maanaam ndax bu bu bu ko gënee rek xasiir lay tudd maanaam moom la ñu tuddee basan bu fekkente ne dafa tuuti ba nga xamante ne euh, yow comme mooy mooy comme yi ñuy yor rek yu ndaw yi nga xamante ne benn nit daanaka moo ci xaw a xaj ñaari nit mën nañ ci raj loo waaye benn moo ci xaj dëgg euh, loolu noonu xam da ci kii teg ci tànkam teg ci maanaam teg mën ci rukkoo mën ci sujjóot mën ci yu mel noonu loolu moom la ñuy tuddee xumra maanaam moom lay tuddee mooy sajada maanaam isa sajada mu ne saa yu saa yu daan sujjóot nag asaaba nii daf may laal baabu sawbihi lenn ci bi maanaam loolu tamit wane ni lenn ci yéri yi ndaw si di lenn ci li yéri yeneen bi sallallahu alayhi wasallam daan laal jigéen ji loolu tamit day teg ne ne maanaam loolu yàqul njàpp maanaam maanaam yàqul njàpp te yàqul julli tamit voilà loolu day day wane ne day dëgëral li nga xam ne mooy waxu li ëpp ci borom xam-xam rahmatullahi ne maanaam laal boobu ngay laal jigéen te amoo ci bànneex wala nga laal lu ko jege lu ko lu ko laal loola amul maanaam du yàq jàpp te du ko toj du du te itam du yàq julli beneen bi ci ndax téeréet Aysa ci boppam radiyallahu anha dana yeneen bi sallallahu alayhi wasallam julli ah ma tëdd ci kanam sama tànk yi nekk ci kanam nga xamante ne buy buy sujjóot day puus sama tànk yi ma daal di koy leb mu sujjóot bu jugaatee ma tàllal ak samay tànk maanaam loolu kon da gis ne dañ ciy gisee ni julli loolu du du amul problème ak julli yàqul julli euh, dégg nga euh, kon loolu euh, tamit loolu tamit dañ day day dañuy kon dañ ci dañ ciy gisee ni daal li ci li ci imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala nam mooy ne amul problème maanaam te loolu kii dund ak ki génn àdduna ñoo ci nuroo maanaam moom mooy li leen lëkkale moo tax mu def baabun ci diggante bi ne kii dund ndax ndax buntu bi daf koo tuddee daf koo indi woon ci kii ñu ci génn àdduna maanaam jullee gi ñu koy jullee waaye mu indiwaat baabul ngir lëkkale ko ngir wane ne kii kii dund ak ki génn àdduna ñoo nuroo ci masala euh, amul benn bu ci yàq julli te ñoom seen sobe gi ñuy wax loolu sobewul mu daanaka mu indi ko daanaka ci jeexitalu kitaabul xayda maanaam ngir leeral ne rek maanaam mbërëg du tere jigéen ji di mën di teew ci jamono di teew ak di teew ak borom subhaanahu wa taala xattaa di teew yeneen bi sallallahu alayhi ndax xam ngeen ni teew ak borom bi bi ci gën a màgg mooy teew ànd ak yeneen bi sallallahu alayhi wa maanaam nga ànd yeneen bi sallallahu alayhi ngeen toog ci benn place ci benn jamono moo gën nga jaamu yàlla nekk ca Kaaba ngay jaamu yàlla ay junni junni at yow kese te yonent bi newu ko ak yow sallallahu alayhi wa alihi wa sallam looloo tax saxaaba yi radiyallahu anhum gën ñu saxaaba yi li ñu gënee mooy loolu kon nit ki maanaam boromam wa taala teew gi muy teew ak boromam subhaanahu wa taala teew gi muy teewal ak jëmmi yonent bi wa alihi ci hatta ci baatinam maanaam ki gis mbërëg war nay bàyyi xel lu mel noonu maanaam kon kii gis mbërëg ci gàttal maanaam mënut maanaam gis bi gis mbërëg waru koo tere waru koo tere mu mu muy teewal jëmm yenente bi sallallahu alayhi ci kanamam muy teewal borom subhaanahu wa ci xolam te mbërëg gi daf ko war a entraîner ci muy jaamu yàlla ci xolam waaye mbërëg bi war nekk jamono joo xamante ne jamono yi yëgadi la daanaka imam al-Bukhari rahimahullah dafa indi hadith bi daanaka ci jeexital bi ah wala waaw ci jeexital bi te mooy xadis bi mu jeexale ngir leeral tamit ne maanaam mbërëg bi warta nekk lan warta nekk lu lay lu luy luy luy luy gaafal nit ki lu koy lu koy lu koy yàqal digganteem ak borom subhaanahu wa taala te dafa war di yëg voilà dafa war di nekk maanaam kéem ni mu tàmbalee rek daanaka noonu la jeexale voilà beru gi nga xamante ne moom lañuy ñuy beru jigéen ñi lii bokku ci te jigéen ji war nay teewal boppam loolu la ci jublu ah, ah, ah, wala bokk loolu la jeexale ngir wane waare maanaam bu kawe boobu ci biir eh, maanaam bu bu fekkente ne dañuy dañuy gis eh, da jigéen ji day gis mbërëg kon mbërëg eh, buntu mbërëg ci xadis bii la jeexe maanaam kitaabul xayla ci xadis bi la jeexe dañ ci xamee ne kon maanaam ne buntu jaamu yàlla bu mag la buntu euh, ngir njàng bi nga koy jàng soo ko xamee ba jàpp ko takk ko di nga ci mën a dimbali sa bopp waaye da ci mën a dimbali ñu baree baree baree bare te ay actes yu bari aju lañ ci ànd ak ne benn jamono ju ndaw lay xew ci jigéen ñi benn jamono ju ndaw ndaw lay xew ak jigéen ñi waaye actes yu bari bari dañ cee aju loolu day wane màggaayu euh, buntu bi waaye nga gis ni muy jeex ni mu jeexale ba ne moom ak dara yeneen bi sa alayhi wasallam da doon julli mu nekk ak moom euh, ba yéeri yeneen bi sallallahu alayhi wasallam di ko laal mooy ne yow jigéen jii gis mbërëg war ngaa jàpp ne maanaam war ngaa teewal sa xol jëmmi yeneen bi sallallahu alayhi wasallam nga wéetoo moom sa xol aju ci sa borom subhaanahu wa taala ngay julli ci moom ci sa xol hmm. moom mii julli moom mii julli ci wetu soxnaam ci wetam ci jamono ji muy gis mbërëg yow ngay julli ci moom sallallahu alayhi wa sallam mais nga koy def ci sa xol ngay xalaat sa borom subhaanahu wa ta'ala ci sa xol borom subhaanahu ci sa ndax bërëb boobu mu nekk sayyidat Maymuna radiyallahu anha dafa mel ni ku teewoon ak yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ci ci xolam dafa teewoon ak yeneen bi sallallahu alayhi wa ci jëmmam mu mel ne li yeneen ci bi doon def moom xam nga mi ngi ko doon fuglu ndax mi ngi doon wax naan bu lii amee lii mooy am bu lii amee nii mu lay def maanaam muy jox précision wu julli googu loolu li loolu yëpp day wane ni nga xamante ne noonu la te wane boppam xadis euh, boobu euh, imam al-Bukhari rahimahullahu taala dina ko indiwaat xadis numéro trois cent soixante-dix-neuf xadis numéro trois cent quatre-vingt-un xadis numéro cinq cent dix-sept xadis numéro 518 xadis numéro 670 ak xadis numéro 1179 imaamu euh, imaamu Muslim indi na ko xadis numéro 513 te dana ko ci indi na ko ci ñaari imam Abu Dawud indi na ko xadis numéro 369 ak 656 imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala indi na ko xadis numéro 738 imam Ibn Maaja indi na ko xadis numéro 653 ak xadis numéro 1028 imam Ahmad Ibn Hanbal moom indi na ko xadis numéro 26804 26805 26806 26807 26808 26811 ak 26849 ak 26851 euh, waa ashaabu kutubu sitta dinañ gis ne kon xadis bi ñoom ñëpp solo nañ ko ba mu def imam At-Tirmidhi imam At-Tirmidhi rek moo ko solo ala al-jamii ci euh, lii imaam al-Haafiz Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala muy tëj euh, sharh hadith bi dafa ni kitaabul hayd de ci ay hadith yu yëkkatiku ba ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi làmboo ci ñeent fukk ak juróom-ñaar 47 hadith ñoo ci nekk kitaabul hayd li ci baamu ci yii li ci baamu te baamu tamit ci yi ko jiitu woon. ñaar fukki xadis la ak ñaar ñoom ñoom mooy vingt vingt vingt deux yi ci jokkaloo fukki xadis la ñoom ñoo ci jokkaloo te répété wu maanaam bu ñu leen jëlee te répété wuñ yi ci jokkaloo yëpp fukki xadis la yi ci def yëpp ay taaliq la ak ay mutaabaat waaw li nga xamante ne moom mooy euh, li ci nga xamante ne loolu. kese moom rek la ñëwee noonu vingt cinq vingt cinq xadiis lañ yoo xamante ne benn moom moo ci mu'allaq maanaam boo bu dee répété vingt cinq lañ yoo xamante ne benn moo ci mutaaba euh, imam al-Bukhari yi dëppoo nag imam Muslim ci génnee xadiis yi yëpp yooyu yëpp vingt cinq yooyu yëpp ba mu def yii benn xadis sayyidat Aisha bi bi nga xam ne daana kaanat ihdaana tahiidu summa taqtalu dam mooy xadis boobu naan kenn ci ñun daan na gis mbërëgam daal di di fete ki def nii ak weewam eh, di xoos ak weewam eh, deret bi bon ak xadis bi nga xamante ne ci lay waxee ci i'tikaaful mustaxaba maanaam ne ki nga xamante ne moom mooy ci gis mbërëg eh, ni muy dafa istixaada mooy bi wax kenn ci soxna yeneen bi sallallahu alayhi wasallam daan na gis jorgeel ba pare daal di mooy mooy ñaar ñaareel bi beneen bi moom mooy bimu naan maa kaana li ihdaana illaa sawbun waahid bimu naan kenn ci ñun daanul am lu dul benn yëri bu mu daan gis ci ci ci yëri boobu ci la daan gis mbërëgam hadith euh, bële moom mooy bi mu doon wax naan euh, bu kenn ci ñun am amee mbërëg da ka daan raxas da ka daan fete mooy waaw boobu la bii moom mooy bi naan benn yére rek la daan am su ci deret ji taqee da ko daan xoos ak weewa moom bi mooy mooy kon bi ñaar yooyu duñ benn bii mooy ñetteel bi ak hadith ummu atiya bi radiyallahu anha bi mu naan kunna la na'uddu sufrata wal qudrata shay'an mooy hadith boobu daanuñu baa wàññiwaale kudra sufrat ak kudrat daanuñu ko wàññiwaale ci mbir ak hadith sayyidina Abdullah ibn Umar bi radiyallahu ta'ala anhuma bi mu naan euh, rakhkhasa lil an tanfir mooy euh, naan inna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam rakhkhasa lil haa'id an tanfir voilà maanaam mooy hadith boobu mooy trois cent trente hadith euh, yi nga xamante ne mooy ñeent yooyu kon ñeent yooyu la imam al-Bukhari solo ci hadith yi te imam Muslim solo wu ko ci kitaabul hayd bi moom jeex yii des yëpp imaam Muslim so na ko ci kitaabu xayd moom maanaam soloo na tamit ci saxiixam am na ay asaar yoo xam ne mawquufa lañ euh, maanaam mooy ci saxaaba yi lañ yem ak ci taabii yi mooy mawquufan ala saxaaba da wa taabi'in fukk ak juróom lañ ci asaar yi yëpp nag ay mu'allaqaat lañ amul benn boo xamante ne daf koo indi ci isnaadam bu jokkaloo mu ne wallahu a'lam ñun tamit mu ne wallahu ta'ala a'lam euh, soit léegi dañuy continuer wala ñu yem foofu quoi merci hmm? hmm. hmm, waaw kon baax wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in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 waaw fukk yi nga xamante ni ñoo bokkoon na annabi ba mu doon wax naan dina am ñuy kii ñoo kenn kuy mujj génn ci yéen àdduna non non ak ak ak ak chiisme maanaam dañuy wax ne chiite lu dafa xalaat xalaatu chiites yi dañ ko koy jiiñ waaw lool moo taxoon ñu taxawoon ci wàllu euh, jiiñ googu nu muy demee ak léeg-léeg dañ koy wax fekk jubluwuñ ci lu voilà léeg-léeg ku ñu mel ne ay imam at-Tabari sax dañ leen koy jiiñ xam ngeen ne loolu hmm? voilà wallahu ta'ala Mhm. maanaam léegi ñi nga xamante ni par exemple dañuy def arrangé wu. Mhm. waaw di di di kii di nuyu seen seen maître yooyu noonu loolu maanaam maanaam est-ce que dara. loolu mënu ma dogg ci dara ci loolu euh, xam nga bu fekkente ne dafa bokk ci. en tout cas yonent bi sallallahu alayhi wasallam li mu doon teree mbir yu bëri ci yu mel noonu ndax dafa daf ko layee ne dafa bokk ci yëfi ajam yi maanaam ajam yi ñoo koy def maanaam day fekk na Romains yi ñoo ko doon def wala Perses yi ñoo ko daan def ak yu mel noonu euh, beneen bi ci des mooy mën naa yóbbuwaate ci bokkaale wala yu noonu euh, su fekkente ne parce que lënt-lënt bi foofu rek la nekk mooy su fekkente ne dafa bokk rek ci doxalin maanaam aar bi ci boppam ne noonu la ñuy doxale waaye tegtalewul euh, jaamu bu boobaa bu boobaa day euh, euh, ne dafa xaraam maanaam ne ne na ne ne dagan na wala ñu ne dafa xaraam na dëgg dëgg lënt lënt am na ci ala kulli xaal benn biir am na mooy suñ ci jublu màggal ki ñuy defal loolu day dugg ci domaine bu xaraam parce que day daal di nekk ci domaine sujud day daal di nekk ci domaine ko euh, lu demee nekk ruku ak yu mel noonu loolu moom daf ci daal di mën a dugg daf ci daal di dugg su fekkente ne dafay dañ ko jub te te màggal lañ ci jub loolu moom ala kulli xaalis da ci daal di dugg te bu boobaa effectivement wax ne ak ak ñàkk daganam muy gën a jege ak daganam ak ñàkk daganam moo gën a jege ak daal looloo tax jullit ñi bu ñu duggee ci yu mel noonu war nañu tamit ñoom ci seen bopp defaraat ko ne gis naa ay chinois yu ko def nga xamante ne ñoom dañoo ko defar mais neneen lañ ko defaraate ci anam goo xamante ne dara loo xamante ne lu ñuy tere du ci dugg te loolu amaan na mooy li gën a li li gën sàmm ci mbir mi mooy li gën a sàmm ci mbir mi maanaam ne daal euh,